alhamdulilah rabbil alamin foofu lañ ko dégloo walaw annahum zalamu anfusahum jaa'uuka fastaxfaru llah wastaxfara lahum rasul la wajadu llaha tawwaban rahima ñu ngi sant yàlla ñu ngi leen di nuyu waaye mu ne ñu ngi sant yàlla ñu ngi ñuy nuyu ñu ngi leen di ndokkeel ci ziarante ngir yàlla ñu ngi ndokkeel ci ziarante ngir yàlla dëgg la nit yàlla daf koo bind. la nit yàlla daf koo bind. ma duut malaaka. nit ki soxla dund yaram. soxla dund ak roxo. dund yaram bi moo laaj ñuy liggéey. dund ak yaram bi. loolu moo laaj ñuy liggéey. moo tax ñu ne ci seen métier ne ci seen métier ñu am métier itam bu nawet jotee ñu tasaaroo ci àll bi di béy. looloo tax ñu nekk ci seen métier. nekk jigéen ñi métier ñu xamu di métier bu nawetee ñu dem ci xàll bi di bay. buñ bayee ba am dund yaram wi. buñ bayee ba am dund yaram wi jënd leen. war na itam ñu dellu si fab bi dund roxo bi. war na itam ñu dellu si fab bi dund roxo bi. te dund roxo bi mooy gëm yi ci topp. te dund roxo moo di gëm yàlla ak yi ci topp ak la ca topp. ci topp yàlla ak def lu baax ak di def lu baax yonent bi nee na xol dana xoomaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne xol dana xoomaat ñu ci weñ gu ñuul di xoomaatee ñu ci weñ di xoomaatee ñu ne ko weñ gu ñuul bu xoomaatee dañ koy namm xol bu xoomaatee naka lañ koy namm ñu ne ko weñ gu ñuul day bu xoomaatee dañ koy namm xol nag moom bu xoomaatee nu ñu koy def ñu ne siyaara a ne siyaara ak di déglu waat ak ngay déglu ay waat loolu mooy sabab yi suñu daje tey bii loolu mooy sabab yi daje tey bii parce que nag ci mu bees daje naag ñu nekk ci at mu bees daje naag itam yàlla def taw bees ci suñu réew daje naag yàlla def taw taw bees ci suñu réew at mu bees yi yàlla nekk di gën di ci ñun at mu bees yi yàlla na nekk di ngëm di xat ci ñun. soppeeku bu bees bi di fi sampu yàlla na gën li fi nekkoon ci ñun. soppeeku bu bees bi di sampu yàlla na gën li fi nekkoon ci ñun. bët bu set yàlla na suñu ëllëg gën suñu démb. bët bu set suñu ëllëg yàlla na gën suñu démb. ci suñu diina. ci suñu diina. ak ci suñu xeet. ak suñu xeet. ak ci suñu réew. ak suñu réew. bokk na ci xew-xew yu bees yi. bokk na ci xew-xew yu bees yi. ñu toog ci sama wet léegi ñu ngi gouverneur bu réew. kii toog ci wetu bàyyi bi. Sëmba Joor mooy gouvernement bu bees yëpp bu bees yi. maa ngi leen koy dénk. bàyyi nee ñu ñu koy dénk. nga xam ne ñu ko daa dénk toujours. li nga xam ne noonu la ñu ko daa dénkee toujours. ñu digle ma yéen ko def lu mu ko dama yéen ko bàyyi. lu ñu digal nañ ko def lu ñu tere nañ ko bañ. lu ñu bañ bu ko kenn def. lépp lu ñu bañ bu ko kenn def. ku bëgg sa bopp bëgg sa diine noonu ngay def. ku bëgg sa bopp bëgg sa diine noonu ngay def. maa ngi leen di dénk itam. ñu ngi dénk itam. ngeen ànd ak gouvernement bi ci lépp lu lu mu nekk. ngeen ànd ak gouvernement bi ci lépp lu mu nekk. wax na leen ndigal ci loolu. bàyyi mun a jox nañu ndigal ci loolu. loolu ci jàmm nekk. kon loolu ci la jàmm nekk. pour ñun pour yéen pour gouvernement bi itam. pour ñun pour yéen pour gouvernement bi itam. nit bu bëggee diinaam. nit ki bu bëggee diinaam. parce que mu liggéey. parce que mu liggéey. ndax nit mën da dund te du lekk. ndax nit ki mën da dund te du lekk. parce que tam mu topp gouvernement bi yàlla sant ci réew. parce que mu topp itam gouvernement bi yàlla sant ci réew. ndax kum jàmmal nga mën a topp sa diine kum jàmmal laa budda da nga soxla wala sa mën a topp sa diine kum jàmmal da nga soxla woon leneen wala sa diine gouverneur bi naa leen wax dana leen nayu ngeen xam ko mu xam leen gouverneur bi danañu nayu ñu xam ko mu xam ñu dana leen wax itam danañu wax itam ci ci wetam nag ci wetam moo topp ci moom kooku moom fi la nekkoon. kii toog ci wetam moo topp ci moom moom it fi la nekkoon. gouverneur bi keroog fan lañ koy wax moom Moustapha Kane lañ koy wax gouverneur bi. Ahmadou Calador Sall. mu ne gouverneur bi Ahmadou Calador Sall la tudd. Ahmadou Sall la tudd. Ahmad Sall la tudd. ñu di ko wax Calador. ñu di ko wax Calador. kii topp ci moom Moustapha Kane la tudd. kii topp ci moom Moustapha Kane la tudd. kon nag ñu tamit nuyu Aboubacar Diop kooku du fi gan yàgg na fi ñëw baa ngi nuyu Babacar Diop moom du fi gan Alioune Sarr a ngi nuyu Alioune Sarr a ngi nuyu suñ président Sambale suñ président Sambale ak ñeneen itam ñoo xam ne ci gouvernement bi lañ bokk ak ñeneen ñoo xam ne ci gouvernement bi lañ bokk ñoom ñëpp seen liggéey ñoom ñëpp seen liggéey pour njëriñal réew mi pour jàmmi réew mi rek la pour njëriñal réew mi jàmmi réew mi rek la ñu ci war a dara ñoom mooy dimbali leen rek ñoom seen war dara ñoom mooy dimbali leen. wala ñun la ñuy liggéeyal. gannaaw ñun la ñuy liggéeyal. te suñu doom lañuy fat. te suñu doom lañuy fat. te réew. te réew. ku koy liggéey. ku koy liggéey. lu koy indi wërsëg. lu koy indi wërsëg. lu koy indi jàmm. lu koy indi jàmm. ñuy bëgg a liggéey liggéey. a liggéey liggéey. boo bàyyi koon ci kati jàmbur sax ñu bëgg soo bayee koon ci xeetu jaamu sos danañu la fagg. bakkaar bu dee suñu xeet. rawatina nag boo dee xeetu réew mi. kon nag war nañoo sant yàlla. kon war nañoo sant yàlla. bi nga xam ne ay jaamu lañu daa atte. bi nga xam ne jaamu lañu daa atte. ñun suñuy doom ñu atte. léegi suñuy doom du ñu atte. loolu war nañu ko sant yàlla. loolu war nañu koy sant yàlla rek ko def. boo santee yàlla dolli. te xéewal boo ko yàlla dolli la. soo ko weddee yàlla boo ko yebbee yàlla mën na koo téye. bala ñoo wax ak yéen lu jëm ci diine loolu lañ leen doon tàmbalee wax. pour wax ak yéen lu jëm ci diine loolu la leen di tàmbalee wax. Eh, wan leen itam gan ngeen am. wan ñu itam gan ngeen am. nga xam ne lépp lu ngeen nekk yéen ñoo ma ko bokk. nga xam ne lépp luñ nekk ñoom ñoo ma koy bokk. luñ nekk. ñooñu itam lépp luñ nekk. war gar na ci ñun bokk loolu. kon war gar na ci ñun ñu bokk ci seen yoon. bu dee lu neex bu dee lu naqari. bu dee lu neex bu dee lu naqari. naqari kenn ñaanu ko yàlla waaye ndogali yàlla yi nag. ñu naqari kenn ñaanu ko yàlla waaye ndogali yàlla yi kenn xamu ci dara. li yàlla dogal nag jàmm lu muy góob rek. li yàlla dogal nag jàmm bi dama lu muy góob rek. góob ci ron ndogal bi rek. góob ci ron ndogal bi. te xam ne lu ñuy dogal yàlla naqari naqari. te xam ne lu dogal naqari naqari. rek moo gën. xamal ni moo gën. ndax moo ñu gën a xam. ndax kii def di yàlla moo ñu gën a xam. moo ñu gën a yërëm. moo ñu gën a yërëm itam. lu mu ñu defal. lépp lu ñu defal. suñ xamoon lu tax mu def ko. buñ xamoon li tax yàlla def loolu. suñ ko mënee def ñoo koy defal. kon buñ ko mënee def ñoo koy njëkk a defal ko def. loolu gëm yàlla laaj na ko ci ñun. loolu gëm yàlla laaj na ko ci ñun. natt bi weer yoon ci jamono yi xamal nañu ko. natt bi weer yoon ci jamono yi xamoon nañu ko. nekk lu yàlla mos a def rek ñu ko seetee gis mu gën. lépp lu yàlla mos a def doo ko seetee rek képp mu gën. kon nag tey lu yàlla def mooy ba tey lu yàlla def moo gën. sakkanam bi la ñu gën a nag. sakkan subaa nag mu tëddee nañu gën a nag. maa ngi leen di ndokkeel maa ngi leen di di passé seen gouverneur di wax leen. bàyyi ma ne ñu mu nuyu asalaamaaleykum mbooloo mi. mu ne asalaamaaleykum mbooloo mi. maa ngi nuyu sëriñ bi te di ko gërëm. ñu ngi nuyu bàyyi te di ko gërëm. di di ko sant. ñu ngi koy gërëm di ko sant. maa ngi nuyu kilifa yi ci teew. ñu ngi nuyu mboolem kilifa yi ci teew. yi jullit yi ci teew yëpp. ak taalibe yi jullit wax. lii bàyyi bu fekkoon ne wax ma wax du waru gar. kon léegi soxla mu di teg dara. kon soxlawut mu di teg dara. ndax soo teg li mu waroon wax yëpp wax na ko. ndax daanaka li mu waroon a wax lépp bàyyi waxal na ko wax. waaye nag ba tey. kon jaadu na ma wax daal. gannaaw yàlla def mu jaadu mu wax. naa sànni ay kàddu. fokk kon mu sànni ci ay kàddu. Euh, wareef la ci man ma teew ci mbooloo mu mel nii bis ñu wareef la ci moom mu teew ci mbooloo mu mel nii. ci jëf bu demee mu tey. ndax jullit la. mbooloom jullit la. mbooloo mi mbooloom jullit la. màggal bis bi. kon mu màggal bis bi. am na beneen beneen forme boo xam ne war na tax ma taxaw ci. am na beneen forme boo xam ne war naa tax mu taxaw ci. ndax gouvernement ñoo fi indi. ndax gouvernement bi ko fi indi. moo ko fi taxawal tey. moom moo ko fi taxawal tey. mu yeboo nag ne. kon bu yeboo nag ne. surtout loolu moo fi indi tey. surtout loolu moo ko fi indi tey. firndeem moo di. firndeem moo di. firndeem moo di. maa ngi ànd ak El Hadj Alioune Sarr bii di président assemblée nationale. ñu ngi ànd ak El Hadj Alioune Sarr mi nga xam ne mooy. président président assemblée. régional régional. Moustapha Kane bii di sama adjoint. Moustapha Kane mii di adjoint. ñu ñëw fekk si maire bi muy Babacar Diop. ñu ñëw fekk si maire bi muy Babacar Diop bii. ndax boo gisee loolu. mu ne boo gisee loolu. jaaduwul sax gouvernement mbooloo mu mel nii su mel nii am sa teewu ci. jaaduwul ci góor nuur mbooloo mu xam ni moo ñëw nii toll nii am fii te taxawu ko. kon nag foog ñu taxaw ci. kon nag foog wareef la ci ñoom ñu taxaw ci. nuyu leen. nuyu leen. ndokkeel leen. ndokkeel leen. ziar leen. ziar leen. gouvernement bi dara lu mooy. gouvernement bi dara lu mooy. gouvernement du dara lu mooy. lu ñu ci teg rek. lu ñu ci teg rek. mu amee lu ñu ko amee loo. mu xamee loo xam ne dañ ko koo xamee loo. di def lu ñu ko def loo. di def loo xam ne dañ ko koo def loo. di sàmm njaboot bi. di sàmm njaboot bi. di leen seeti. di leen seete. di leen dimbali. di leen dimbale. di leen jéem fanqal musiba bu fekkee yàlla mën loo na ko def. di leen jéem a fanqal musiba bu fekkee yàlla mën loo na ko ko. di leen jéem a teg ci yoon. di leen jéem a teg ci yoon. sëriñ wax na léegi ne. Baye wax na léegi ne. am na xew-xew yu amoon ci gannaaw. am na xew-xew yu amoon ci gannaaw. loolu waral na. loolu waral na. am soppeeku ci jamono ji. ak soppeeku ci jamono ji. soppeeku bi nag. soppeeku bi nag. dëgg la am na. dëgg la xam na waaye réew mi fa mu nekkoon ba tey mu nga fa waaye réew mi ba tey fa mu nekkoon ma nga fa li ñuy wax rek jullit ci yàlla mu fa mu nekkoon ba tey mu nga fa li ñuy wax rek ci jullit fa mu nekkoon démb ba tey ma nga fa. wax parti bi fa mu nekkoon ba tey ma nga fa. li ñuy wax parti bi fa mu nekkoon démb ba tey ma nga fa. dëgg la amoon na ci ay kilifa yoo xam ne jiitaloo nañ leen. dëgg la amoon na démb ay kilifa yuñ ci jiitaloon. def nañ njuumte. def nañ ay njuumte. li am am na jaarale fi leen war jaarale. lii am am na a jaarale leen fan war a jaar. waaye kooku wàññi dara ci dox dox réew mi. waaye loolu du wàññi dara ci doxam réew mi. ndax da nga am ci kër. ndax bu fekkee da ngaa am sa kër. ngay nekk borom kër. ndax nekk borom kër. tey sa jabar ne xatit yàlla yóbbu ko. tey sa jabar ne xatit yàlla yóbbu ko. wala ci njaboot bi yàlla jël jiw bu ko soob yóbbu leen. wala ci njaboot bi yàlla seet ku ko ci soob mu jël ko yóbbu. nga jàpp seen ngëm continué doxal sa kër. nga jàpp seen ngëm continué doxal sa kër. kooku misaal la ci réew mi ni mu mel nii. loolu misaal la ci réew mi ni mu meloon. kon nag. kon. ñu jàpp ne dara changé ñoom jàpp na dara sànqiwul. li fi nekkoon démb ba tey moo fi nekk. li ba tey moo fi nekk. ñu waat nag jàppanti. ñu war nag mooy ñu jàppante. fàtte fàtte ñaaw ñaaw teef yi ñu daan defante. fàtte ñaaw teef yi ku nekk nelaw wala yox yàlla jàpp ci. ku nekk nelaw wala yàlla jox mu doy la nga jàpp ci. ñu góorgóorlu daal. te góorgóorlu. rëq-rëq bi naroon am. rëq-rëq bi naroon a am. te yàlla fanqal ñu ko. te yàlla fanqal ñu ko. mu doon pour ñun. mu doon ñu war a def. loo xam ne danañu wan ëllëg li ñu war a def. gouvernement bi nag. gouvernement bi mu ngi ci waay ci seen mu ngi fi ci seen disposition. mu ngi am lu fekk loo xam ne politique la. loo xam ne ñëw fiis la. dana ko jooytoo. buñ ko ko jooytoo. incha allah lu mu mën dara ko ci def. loo xam ne yoon la. loo xam ne yoon la. war ngeen ci jaarale. war ngeen kaa jaarale. ñaan leen ngeen jaar ci. dana góorgóorlu ñaan leen ngeen jaar ci. naa déglu amee na. gannaaw bu loolu xamee. daal ak bëriwul ma dolli ci ci li wax. defe naa ne bëriwul lu muy dolli ci li bàyyi wax. tey dinaa dem ci ñaan yi ma ñaanoon léegi daal. xanaa daal mu dem ci ñaan yi ñaanoon léegi. soppeeku bi yàlla def. soppeeku bii yàlla def. yàlla doon yàlla ñu indi jàmm. yàlla ñu indil jàmm yaa rabbi. at mii tàmbali. at mii tàmbali. yàlla ñu indi jàmm. yàlla ñu indil jàmm. gouvernement maa ngi di gouvernement bi di leen siyaar. gouvernement baa ngi leen di nuyu di leen siyaaral. te di leen eh, ñaan daal yéen ñëpp ngeen takku. te di leen ñaan yéen ñëpp ngeen takkaayu. di ñaan sëriñ bi daal bu ñu fàtte moom ci ñaan. di ñaan bàyyi yii bu mu leen fàtte mukk ñaan. ndax si suñu jëm ñun ñëpp. ndax suñu jëm ñun ñëpp. muy jàmm ñëpp ñuy wut. muy jàmm ñëpp te moom la ñuy wasalaam mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di sant. ñun ñëpp nañ jàng Faatiha ci ñaan loolu. bàyyi mu ne ñun ñëpp nañ jàng Faatiha ñaan loolu. am jaaf ci réew mi. am na jaaf yi yàlla na ngeen jëf ci réew mi. gouvernement bu bees bi yàlla na gouvernement bu gën ci réew mi. gouvernement bu bees bi yàlla na gouvernement bu gën ci réew mi. yow mi yàlla taxawal fii yàlla ngay gën ci gën ci réew mi. yow mi yàlla taxawal fii yàlla na yàlla def na gën ci réew mi. yàlla na yàlla dimbale ci luy njëriñal réew mi. yàlla na la yàlla dimbale ci luy njëriñal réew. yàlla na yàlla wattu. yàlla na la yàlla wattu. yàlla na yàlla dimbale. yàlla na la yàlla dimbale. yàlla na yàlla tappale sa xol ak sa xol mbokk yi ngay atte. yàlla na yàlla tappale sa xol ak sa xol mbokk yi ngay atte. yàlla yëkkati sa daraja yal na yàlla yëkkati sa daraja. baagale ci la nga gën a mébét. ba xajjal la ci la nga gën a mébét. waaw ak ñi nga bokk liggéey bi. yaa mboolam ñi nga bokk liggéey bi. ñu ngi leen di gërëm ñu ngi gërëm gouvernement bi leen yore. ñu ngi leen di gërëm ñu ngi gërëm gouvernement bi leen xewal. na ngeen xam ne fu ñu toll rek ñu ngi ñaan yàlla pour yéen. te na ngeen xam ne fu ñu toll ñu ngi ñaan yàlla pour yéen. te loolu mutum ñoo gërëmee sax suñ bopp tax ñu di ko def. te loolu mutum ñoo gërëmee suñ bopp tax ñu di ko def wasalaam alhamdulilah bàyyi salaamualeykum ñu war ñu suñu defar bi. ñoom ñoo ñu wax dëgg yàlla. ñu ngi leen dëgg yàlla. bari leen sarax. sarax rek jor bi tànqalaat bi. alhamdulillah alhamdulillah ñu ngi leen di siyaara ngir yàlla mbaa ñu ngi siyaara ngir yàlla alhamdulillah dama ne ñoo ngi leen di siyaara ngir yàlla ñoo ngi leen di siyaara ngir yàlla loolu addis yu bëri rot na loolu addis yu bëri rot nañ ci ci siyaara ngir yàlla kuy siyaara bi ngir yàlla ñu ngi dox ci bëri ci bëri aljanna boobu mooy àgg ñu ngi dox ci bëri aljanna ba ba muy àgg te bu muy dellu këram ba ba muy dellu këram loolu ñu ca namm loolu ñu ca namm bu ñu jëf jëf joo xam ne dara aljanna la ko jëmee moo di ñu jëf jëf joo xam ne aljanna la ko jëmee ma ne jëfi jaam ñaar rek la jëfu ñaar jëfu jaamu ñaar rek la. di jëf ngir wut sa njëriñ wala ngay font. di jëf ngir wut sa njëriñ mbaa ngay farattu. jëf ji ngeen jëf tey. jëf ji ngeen jëf tey. ut ngeen ci njëriñ lu teew. utul ci njëriñ lu teew. kon njëriñal ëllëg ngeen ci wut. kon njëriñal ëllëg lañ ci wut. te loolu moo di ragal yàlla. kon loolu moo di ragal yàlla. ku ragal yàlla mooy kuy def ngir ëllëg. xaramal yàlla moo di kuy def ngir ëllëg. mooy kuy wàcc li bakkanam bëgg tey. mooy ki nga xam ne day wàcc li bakkanam di bëgg tey. ngir ëllëg. ngir ëllëgam. te loolu mooy maye aljanna. te loolu moo di maye aljanna. yàlla na ragal taxaw si kanamam. yàlla na ragal taxaw si kanamam. di tere sa bakkan lam bëgg. di tere sa bakkan nga jëm. kooku mooy ragal ragal yàlla. ma ne ragal yàlla. bala nga ragal yàlla. si léegi. te dana ñëw si léegi kat. bu jaam bi am. bépp càkkutéef bu jaam bi am. te ragal yàlla ay caabi ñu koy ubbi. ragal yàlla caabi ñu koy ubbi. ñun suñu diina moo di diine lislaam. ñun di nga xam ne yàlla na biir yeneen diine léegi lu may moom. diine lislaam nga xam ne yàlla moom léegi beneen diine la ko moom. alquran ma ne inna diina inda llahi lislaam ma ne wa man yattaqi xaara lislaami diinan falan yuqbala minhu lislaam rek mooy diine fa yàlla. lislaam rek mooy diine fa yàlla. ma ne ku topp beneen diine bu dul lislaam yàlla du ko nangu. ma ne ku topp beneen diine bu mooy lislaam yàlla du ko nangu. lislaam nag. lislaam nag. dafa a woyof ci suñu diine. a woyof ci suñu moo tax yàlla tudd ko. moo tax yàlla tudd ko. waaye suñu diine ñetti maqaama la. waaye suñu diine ñetti maqaama la. lislaam. lislaam. liimaan. liimaan. lihsaan. lihsaan. jaam a mat. jaam bi lislaam. lislaam. am na ñetti maqaama. am na ñetti maqaama. liimaan. liimaan. am na ñetti maqaama. am na ñetti maqaama. lixsaan. lixsaan. am na ñetti maqaama. am na ñetti maqaama. jaam bi soog a àgg ci boromam. jaam bi soog a àgg ci borom ba. lislaam. lislaam. li ko jëkk. li ci jëkk. moo di tawbatu. mooy tawbatu. moo di tuub. mooy nga tuub. tuub moo di lan. tuub moo di lan. mooy génn ci lépp luñ ŋàññe. ñelloo lépp luñ sant. mooy nga jëm ci lépp luñ ŋàññe. ñaan na ko ñëpp lañu sori. kooku mooy dëgg bi njëkk ci suñu diina. loolu mooy dëgg bi njëkk ci suñu diina. da ngeen dégg bu baax suñu diina du wax rek ci lan la. na ngeen déglu bu baax suñu diina. doon wax rek ci lan la. soo génnee ci bépp jikko bu ñu naan boo génnee ci bépp jikko bu ñu a jëf bi yooyu. balaa ne kenn ngeen di jëf ci bi yooyu. tuub rek mën a jëf ci jamono bi yooyu. tuub rek moo a jëf ci jamono bi yooyu. li jaam ci lu bon. li jaam bi defoon ci lu bon. lim bàyyi woon ci lu war lu ko war. lim bàyyi woon ci lépp lu ko war. ba mu juddoo ba fi léegi. ba mu juddoo ba léegi. mën naa toog fii ci jotaay bi tuub ko mu mel mu ko def. naa toog fii ci jotaay bi tuub ko mu mel mu ko yonent ma ne hatta inna zambika man laa zamba la ku tuub bakkaar yaa ngi mel ni ku ko mës a def. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp ku tuub bakkaar yaa ngi mel ni ku ko mës a def. kon nag tuub rek mën a jëf ci jamono ji xas nii. kon nag tuub rek moo mën a jëf ci jamono ji yooyu. lii moom lii na jeex. lii moom lii na jeex. jaam bi natt na ci dabaatal ci dara. jaam bi natt na ci dabaatal ci dara. tuub rek ci mën a dabaatal. tuub rek moo ci mën a dabaatal. kon nag nañu wax ñun ñëpp dana nekk dëgg ci ñun. kon nag ñun ñëpp nañu wax lii ñu wax ci sama ñëpp dëgg ci ñun. tubnaa lillahi wa rasulihi. tubnaa lillahi wa rasulihi. tubnaa lillahi wa rasulihi. tubnaa lillahi wa rasulihi. yàlla digal nañu ko ci alquran ne wa tuubu ilallahi jamii'an ayyuhal mu'minuun ku gëm yàlla rek tuubal jëm ci yàlla. yàlla digal nañu ko ci alquran ne ne képp ku gëm yàlla tuubal jëm ci yàlla. bu jaam bi tuubee. bu jaam bi tuubee. dëgg na dëgg bon dëgg na dëggoon bu jëkk ci lislaam. kon dëgg na dëggoon bu jëkk ci diine lislaam. li mu ci war a teg mooy listiqaamatu. ana li mu ci war a teg listiqaamatu. nga tuub te jub ca tuub ga. moo di nga tuub jub ca tuub ga. jaam dana tuub ci bakkaat. jaam danay tuub ci bakkaat. fekk ba kanam ngay geesaat gannaaw ba kanam na ci def. fekk ba kanam ngay geesaat gannaaw xalam di ca daj. jàmm li muy tuub rëccu ko. ñu ne tuub na tuubu. bon tuubul. kon day tuub bu tuub bu jub. fokk mu jub nag. tuub nag moom. fokk mu jub. ci tuub bi. jub kocc ci tuub bi. dafa dellu ci li nga doon tuub. dafa soo dellu ci li nga doon tuub. feeg soow bàyyi ko ci ndab la la dellu ci xanaat bañ ko rafetoo. loolu mooy jub ci tuub. soo defee tawbatu ak istiqaamatu. soo defee tawbatu ak istiqaamatu. ba tey lislaam bi ma tagu dee. ba tey kat sababu lislaam bi la. nga def ci nag nga doon ci nag taqwa. nga doon ci nag taqwa. moo di ragal yàlla. mooy ragal yàlla. nga topp ndigal yi. nga topp ndigal yàlla yi. bàyyi tere yi. bàyyi tere yàlla yi. léegi tuub nga. léegi tuub nga. jub nga. jub nga. toppal li yàlla digle bàyyi li yàlla tere rek. toppal li yàlla digle bàyyi li yàlla tere. kon sa lislaam moom mat na. kon sa lislaam mat na. ñetti maqaama yooyu fokk jaam bi boole ko soog a nekk jullit bu mat. ñetti maqaama yooyu fokk jaam bi boole ko soog a nekk jullit bu mat. te jullit bu mat amu kese la. te jullit bu mat. amu kese la. ñu teg saa rek la. ñu teg saa rek la kat. aljana rek la jëm. xarit jàmmaar ak kala jëm. fóonu ban ci téye yàlla ba ba léegi. fóonu yan la ban. te téye yàlla ba ba léegi. te jaamu. te jaamu. te jaamu bi muy jaamu. jaamu bi muy jaamu. yàlla mën naa baax nangu ko bu ko neexee itam mu set. yàlla mën naa baax nangu ko ba su ko neexee itam mu set rek. te su seetee rek gis ci si tamit. te wóor na la yàlla muy set gis ci. moo tax yéen ne. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne. ñun ñëpp alaku nañ. ñun ñëpp alaku nañ. nit ñëpp. nit ñëpp alaku nañ. lu may ñu gëm yàlla. lu may ñu gëm yàlla. ñu gëm yàlla alaku nañ lu may ñu xam. ñu gëm yàlla alaku nañ lu may ñu xam. ñu xam alaku nañ lu may ñu jëfe lañ xam. ñu xam alaku nañ lu may ñu jëfe lañu xam. ñooy jëfe alaku nañ lu may ñee sellal seen jëf. ñooy jëfe alaku nañ. yemal na sellal seen jëf. ñu sellal seen jëf itam ñu ngi ci xatar ju rëy. ñu sellal seen jëf itam ñu ngi ci xatar ju rëy. kon nag. kon nag. tuub naa rek. tuub naa rek. maa ngi jubal. maa ngi jubal. maa ngi topp ndigal bàyyi tere. maa ngi topp ndigal bàyyi tere. te jàngoro yi ne ci bakkan bi ne ci. te jàngoro yi ne ci bakkan bi ne ci. booy it. taxagut jaam bi mucc. koy taxagut jaam bi mucc. nga dugg ci gëm yàlla itam. fokk nga dugg ci gëm yàlla itam. gëm yàlla mooy nga dogu. gëm yàlla moo di nga dogu. ci ne yàlla rek mooy sa borom. moom yàlla rek moo di sa borom. moom rek nga war a jaamu war loo jaamu ko ko mooy. yàlla rek nga war a jaamu war a jaamu ko ko mooy. yàlla moo di kan. yàlla moo di kan. ci la xamal boppam. ci la xamal boppam. ci la ñuy bindee asamaan fii ngay gis. ci la moo bindee asamaan fii ngay gis. ak suuf fii nga xam ne ci nga taxaw. ak suuf si nga xam ne yow ci nga taxaw. bind la yow nit ki. bind la yow nit ki taxaw. bind li ngay gis yëpp. bind mboolem li ngay gis yëpp. jurikat. jurikat. waruwaay yi. waruwaay yi. mbayteef yi. mbayteef yi. géej géej liy jógee ci géej gi. géej géej liy jógee ci biiram ñëpp. lim na ci yu bari. lim na ci yu bari. fekke ne dana bindit lu ngeen xamul. fekke nag ne dana binditam lu ngeen xamul. kooku amul dayoo. loolu moom xamul dayoo. li yàlla bind daal. li yàlla bind daal. mooy li ko dale ci yow. mooy li ko dale ci yow. ba ci la nga mën a gis ak la nga mën a gis. ba ci la nga mën a gis ak la nga mën a gis. li sa xel daj ak lu sa xel dajul. ak li sa xel mu daj ak lu sa xel mu dul daj. ay mbindeefam rek moom rek a xam seen dayoo. ay mbindeefam rek moom rek moo xam seen dayoo. kooku rek mooy sa borom nga gëm ko. kooku rek mooy sa borom nga gëm ko nag. te mooy ku fi nekkoon ba fi dara nekkut. mooy ku fi nekkoon ba fi dara nekkut. moo fi nekk bu fi yëpp jógee. moo fi nekk bu fi yëpp jógee. tey jii defe ne yeneen a ngi fi itam moom rek a fi nekk. tey jii ñu defe ne nag yeneen a ngi fi moom rek moo fi nekk. kooku rek moom lañ war a gëm ne mooy suñu borom. kooku rek moom lañ war a gëm. moom moo di suñu borom. diine lislaam. diine mooy diine ji ñëw. mooy ñu. ñu. suñu jaam ak lu dul yàlla. ñu ñu jaamu yàlla rek. ñu ñu jaamu ak yàlla. soo gëmee yàlla. boo gëmee yàlla. gëm mooy xéewal bi nga xam ne. gëm yàlla moo di xéewal bi nga ne. moo gën ci mboolem xéwali yàlla yi. moo gën ci mboolem xéwali yàlla yi. kenn moo ci xëpp. te mboolem xéwali yàlla yi moo leen nangu. te mboolem xéwali yàlla yëpp moo ko nangu. suñu yàlla moo gën ak yéen. su la ma yàlla maye yow jaam bi. bala yàlla maye yow jaam bi. karaama boo xam ne moo ko ak yéen karaama boo xam ne moo ëpp ak yu mën. mënoo wax lu may alhamdulilah rabbil alamin. yow loo war a wax lu may alhamdulilah rabbil alamin. ma ne. baaw ne. ku xam yàlla mooy wali yi. ku xam yàlla mooy wali yi. dëggoon bu jëkk. dëggoon bu jëkk. moo di kii ci ma jàngatoon sànq. moo di tuub ci ma jàngatoon sànq. mooy tuub ci ñu jàngataloon sànq. dëggoom bu mujj. dëggoom bu mujj. moo di maarifatu kii xam yàlla. mooy maarifatu kii xam yàlla. siddiq yetoo nga ca xutbaan yetoo nga ca. nga ca xutbaan nga ca. ab yonent. ab yonent. dëggoom bu njëkk moo di liimaan. dëggoom bu njëkk moo di liimaan. dëggoom bu mujj. dëggoom bu mujj. moo di nu bu bu wotoog risaalatu. tawbatu mu njëkkee woon nag moom. ne. baaw ne. ku xam yàlla mooy wali ku xam yàlla mooy wali yi. dëggoom moo di tuub ki ma jàngatoon sànq. mooy tuub ki ñu jàngataloon sànq. dëggoom bu mujj. dëggoom bu mujj. moo di maarifatu kii xam yàlla. mooy maarifatu kii xam yàlla. siddiq yetoo nga ca xutbaan nga ca. ab yonent. ab yonent. dëggoom bu njëkk moo di liimaan. dëggoom bu njëkk moo mujj. dëggoom bu mujj. moo di nubuwatoog risaalati. tawbatu mu njëkkee woon nag mu gën a suufee. tawbatu mu njëkkee woon mu gën a suufee. moo gën maarifatu ki gën a kawe ci maqaama yi jàmm bi jot. moo gën maarifatu ki gën a kawe ci maqaama yi jàmm bi jot. lu tax moo ko jur. lu tax mooy ci ko jur. liimaan ki nga xam ne ci la yonent bi jëkke woon liimaan ki nga xam ne ci la yonent bi jëkke woon sallallahu alayhi wa sallam yonent moom du jaar ci tawbatu ndax yonent du nekk yéefar mukk yonent moom du jaar ci tawbatu ndax moom du nekk yéefar mukk du mooy yàlla mukk du mooy yàlla mukk moom dëggoom bu njëkk rek moo di liimaan moom dëggoom bu njëkk rek mujj moo di nubuwatu risalatu dëggoom bu mujj dëggoom bu mujj mooy nubuwatu risalatu mooy nubuwatu ak risalatu ma ne liimaan a gën nubuwatu moo gën risalatu mu ne liimaan moo gën nubuwatu moo gën risalatu lu tax ana moo ko jur moo ko jur ku amut liimaan du nekk ab yonent mukk. ku amut liimaan du nekk ab yonent mukk. du nekk nabi du nekk rasul. du nekk nabi du nekk rasul. kon. kon. liimaan ki nga xam ne ñun buuxante nañ ci ak yonent yi. liimaan ki nga xam ne ñun buuxante nañ ci ak yonent yi. te moo gën nubuwatu ak risaalatu. te moo gën nubuwatu ak risaalatu. ndax war ñoo sant yàlla ci xéewal ak gëm yàlla. ndax kon war ñoo sant ci xéewal ak gëm yàlla. ñu ngi sant yàlla ci xéewal ak gëm yàlla. ñoo ngi sant yàlla ci xéewal ak gëm yàlla. gëm yàlla moomu. gëm yàlla moomu. moom it na ñetti maqaama. moom it am na ñetti maqaama. maqaamam bu njëkk. maqaamam bu njëkk. moo di sitku dëgg dëggu. mooy sitku. dëggu dëggu. lu ca topp. lu moo di lixlaas. mooy lixlaas. sellal. moo di tumaninatu dal. mooy tumaani dal. moo di dal. mooy nga dal. dal ci yàlla. dal ci yàlla. sukk mooy lan. sukk mooy lan. mooy sa jëflanteeg yàlla. mooy lan jëflanteeg yàlla. nga dëggu ca. nga dëggu ca. bañ caa jublu leneen lu dul yàlla. bañ caa jublu yàlla. képp koo xam li muy def. képp koo xam ne li yàlla tax mu di ko def. yàlla tax nga di ko def. yàlla tax nga buur jëm ci jëf ji. yàlla tax nga buur ci jëf ji. rek kooku ku dëggal la ci jëfam. kooku ku dëggal la ci jëfam. su fekkee ne nag ci dëggu. su fekkee naa soo xamee ne. ma ne soo xamee ni. rek a tax nga buur jëm ci jëf ji. yàlla rek a tax nga buur yow jëm ci jëf ji. gannaaw ga di lee nga ci leneen ga leneen di lee nga ci leneen terewul ku dëggu nga rek. terewul yow ku dëggu nga rek. moo tax Saadiq. moo tax Saadiq. mooy koo xam ne yàlla yàlla lay jëflanteel. moo tax mooy koo xam ne yàlla rek ka lay jëflanteel. su fekkee nag nii. bu fekkee nag nii. lu dul yàlla dugg ca benn waxtu. lu dul yàlla dugg ca benn waxtu. ci njëlbeen ba ci mucc. ci njëlbeen ba ci mucc. ci biir ba ci bitti. ci biir ba ci bitti. kooku dootu Saadiq am ca siddiq la. kooku dootu Saadiq am ca. siddiq la. siddiq mooy koo xam ne xëy na am yàlla tax. siddiq mooy koo xam ne xëy na am yàlla tax. yàlla ko tax a buur. yàlla ko tax a buur. yàlla la jëfal jëf ja ba mat lu dul yàlla raxul. yàlla la jëfal jëf ja ba mat lu dul yàlla raxul. yàlla na ne nañu ànd ak ñooñu saadiqiina yi. yàlla na ne nañu ànd ak ñooñu mooy saadiqiina yi. ma ne wa kunu maa saadiqiin. ma ne ànd leen ak way dëgg ña. képp ku bëgg yàlla. képp ku bëgg yàlla. nam ma yàlla. nam ma yàlla. te xam ne saadix nga. te xam ne saadix nga. yow laa budd sa aajo ci yàlla dana faj. yow laa budd sa aajo ci yàlla fokk mu faj. muridu saadix. muridu saadix. yàlla du ko bëgg loo mukk lu ñàkk. yàlla du ko bëgg loo mukk lu ko xam. lu mu fasoo wu daamal. lu mu fasoo wu daamal. ndax dëggub la. ndax ak dëggoom. moo tax yàlla ne wa koonoo maa saadiqiin. looloo tax yàlla ne koonoo maa saadiqiin. ma ne su fekkee ne na ne bu fekkee nag nii. gëm nga yàlla gëm gu dëggu. gëm nga yàlla gëm gu dëggu. di jëflante yàlla jëf ju dëggu. di jëflante yàlla jëf ju dëggu. teg ca nga sellal jëf ja ñeexal yàlla. teg ca nga sellal jëf ji mu ñeexal yàlla. moo di lixlaas. muy lixlaas. mooy maqamam ñaareel ci liimaan. muy maqamam ñaareel ci liimaan. lixlaas. lixlaas. mooy sa jëflanteeg yàlla. mooy sa jëflanteeg yàlla. génne ca lu dul yàlla. génne ca lu dul yàlla. te sa bopp sax la. sa bopp lu dul la xam nga ne. bon jëf gi bu ci doon dara. kon jëf gi yow. mu ci doon dara. na jëf gi bàyyi ko ci yàlla. na jëf gi bàyyi ko ci yàlla. na jëm ci yàlla. na jëm ci yàlla. na taxaw ci yàlla. na taxaw ci yàlla. ci ba sëb ci rek. ci war na laa yomb nekkuloo dara. ndax yow génn ci jëf gi war na laa yomb ndax ñëkkoo dara. kon. gi daal nay sell. jëf gi daal nay Ixlaas ak Sikku. dañoo jegeñante lool. dañoo jegeñante lool. ba kuy saadix rek muxlis la. ba kuy saadix rek muxlis la. kuy siddiq itam muxlas la. kuy siddiq itam muxlas la. Ixlaas. Ixlaas. moom it soo xamee ne ca yéen a je. moom it soo xamee ne ca yéen a je. ca buur ga. te buur ga. te jëf jëf ci njëriñ bi leen ba ca mucc. te jëf jëf ci njëriñ bi leen ba ci mucc. lépp ngir yàlla rek la. lépp ngir yàlla rek a tax. te ci yàlla rek la taxawee. te ci yàlla dong la taxawee. ci yàlla rek la jëm. ci yàlla la jëm. kooku muxlas la. kooku muxlas la. yàlla yonent bu mu tudd ci alxuraan dafay wax ne muxlas la. yàlla yonent bu mu tudd ci alxuraan dafay wax ne muxlas la. di wax ne siddiq la. di wax ne siddiq la. di wax itam ne siddiq. di wax itam ne siddiq la. siddiq mooy muxlas. siddiq mooy muxlas. muxlas mooy siddiq. muxlas mooy siddiq. saadiq moo di muxlis. saadiq mooy muxlis. bu fekkee nag ni. bu fekkee nag ni. jaam bi sellal na. jaam bi sellal na. digganteem ak boromam ci mboolem ay ak boromam ci mboolem ay jëflanteem. dafay jëf-jëf yëpp. day jëf-jëf yëpp. te gis ne jëful dara. te gis ne moom jëful dara. ñaari maqaama ñaari maqaama yooyu. maqaama zaahir ak bu baatin. maqaamam zaahir ak bu baatin. alquran waxal nañu ko. alquran waxal nañu ko. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nee na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. iyyaka na'budu mooy maqaamam xaam. iyyaka na'budu mooy maqaamam xaam. moom dafay gis dafay jaamu yàlla gisit ak jaamu yàlla. moom day jaamu yàlla ba noppi gis ak jaamu yàlla. gis na defal na yàlla bu bare mu naw ko bu tuutee mu xeeb. gis na defal na yàlla. su baree mu naw ko bu tuutee mu xeeb ko. kooku su neexee yàlla mu nangu ko su ko neexee mu bañ ko sellul. kooku bu mu nangu ko bu ko neexee mu bañ ne ko sellul. ñu ci baatin. baatin. kooku dafay wax iyaaka nasta'iin. kooku day wax man mënu ma la sax a jaamu yow laay dimbandikoo rek ci jaamu. man mënu ci jaamu boo gisee ne jaamu gi. boo gisee ne jaamu gi. yàllaa ko jëf rek askan la ko. yàllaa ko jëf ba noppi askan la ko. pour bëgg sa turu rafet. pour bëgg sa turu rafet. ñu gërëmee la ko. ñu gërëmee la ko. mu fay la ci. mu fay la ci. te yow defuloo dara. te yow defuloo dara. kooku mooy ku sellal. kooku moo di ci xaaris ba moom ne iyaaka nasta'iin. moo tax xaaris ba moom ne iyaaka nasta'iin. xam nga ñoom ne ko iyaaka naabudu ñun ñu ngi lay jaamu. xam ñoom ne ko iyaaka. naabudu naabudu. ñoom góor lañ lool ñu ngi koy jaamu. ñoom ñoom góor lañ lool ndax ñu ngi koy jaamu. waaye jaamu yàlla ba tiit. waaye jaamu yàlla ba tiit. dafa gis ne moom dara rek mu ne ko yow laay dimbali ko ci jaamu bi dimbali. dafa gis ne moom mënu dara. mu ne yàlla rek na ko jaamu gii kat yow laa ciy dimbali ko. mu indi ci misaal mu gàtt. mu indi ci nag misaal mu gàtt. te yàlla na ñuy julli leen. te du yàlla moo ñu wax ne julli leen. waxtu julli yi teew na. waxtu julli yi teew na. kenn du mën a julli te laabuloo. kenn du mën a julli te laaboo. laab ci ndox rek la mën a wéree. laab ci ndox la mën a wéree. ana ndox. ana sam ndox nag. foog yàlla may la ndox de. foog yàlla may la ndox. nga soog mën a jàpp. nga soog a mën a jàpp. mbaa nga sangu. foog nga suturaal awra. foog nga suturaal awra. foo jëlee loo doogu la ko yàlla mayit. yow foo jëlee ko yàlla mayit. foog nga am kattanal mën a taxaw rukkoo sujjóot. foog nga am kattanal a taxaw rukkoo sujjóot. loolu foog nga am tibboo wéyee. loolu foog nga am tibboo wéyee. ba mën a am kattan loolu. ba mën a am kattan loolu. ku lay jox tibbi nag. ku lay jox nag tam tibbi. nga xarmal. nga xarmal. du wéete lu may ci jàng alxuraan. du wéet mukk lu may ci jàng alxuraan. ana ana sa alxuraan. alxuraan yàlla ji rek ci nga a jàng. yàlla rek ci nga mën a jàng yàlla. ci nga mën a jullee. ci nga mën rek mooy ponk yëpp. turu yàlla rek mooy ponk yëpp. kon nag naa julli bu ñu ko seetee ci njëlbeen ba ci mujj loo ci def. kon seet na julli bu ñu ko seetee ci njëlbeen ba ci mujj loo ci def. pàkk foog nga am pàkk am sa suuf. foog nga am pàkk am sa suuf. li yàlla def ci julli gi bu dañoo rek julli gi du du am. li yàlla def ci julli gi wóor na la ne bu dañuy julli gi du xal. moo tax ne yow mi xeew waxuloo ne yaa ngi jaamu yàlla danga ne yàlla maa ngi lay dimbali koo ko jaamu la. moo tax nag yow mi xeew yow xaalis bi. da waxoo ne yàlla maa ngi lay jaamu da nga ko wax ne ko maa ngi lay di yow laay dimbali koo ci jaamu bi. loolu mooy lixlaas maqaama ñaareel bi. loolu mooy lixlaas maqaama ñaareel. nit dana sellal. nit dana sellal. te muy xaal ci moom. te muy xaal ci moom. yii tam. yii tam. mu sell lool. yii tam mu sell lool. yii tam bakkan bi dugg ci. yii tam bakkan bi dugg ci. ndax bakkan bi dafay noon boo dëkkat. ndax bakkan bi noon la boo dëkkat. boo xam ne dafay yàlla yàlla nag. noon boo xam ne day yàlla yàlla moom. ku nekk ci ñun na xam ne ba kanam day yàlla yàlla ci wetam. ku nekk ci ñun na ne ba kanam day yàlla yàlla ci kawam. bu la yàlla ne defal lii rek bakkan baa nga la defal lii. waxtu wala ne defal lii bakkan bi mu la direct defal lii. la ne bàyyi lii bakkan bi mu la la yàlla ne la jàppal loolu laa bëgg. te dafay meloo sax meloo yàlla. te yàlla. ya yàlla melale yàlla melale boppam. lu may xidam mu xanaa. lu doon tëddamu. rek bakkan baa koy woote. xanaa bakkan baa koy woote. bakkan boobu delloo yow. bakkan boobu delloo yow nag. boo jotee maqaamul ixlaas yi. boo jotee maqaamul ixlaas yi. saa yu ne ñu ngi jéem a fëgg rek pour duggaat. saa yu nekk ñu ngi jéem a fëgg ñu jéem bëgg a duggaat. boo ko dàqee ba mu set ci wécc nag. boo ko dàqee ba mu set ci wécc nag. loolu mooy tumaane na. loolu mooy tumaani nekk. kon sa bakkan dal na ci téye yàlla ba dëkk na fa nag. kon yow sa dal na ci téye yàlla ba dëkk na fa. kooku xëyoon na ñu ngi koy woo di mu daal di dem ci yàlla moom. kooku xëyoon na ñu woo ko mu dem ci yàlla. yaa ayyatuha nafsu ko yow sa ko yow sa bakkan. dëkkee na sama peey léegi nit ñëwal nag ñëwal ci man. dëkkee na sama peey ci man. ma xamu bu foor la. ma xamu bu foor la. liimaana ngoog lamboo na ñetti maqaama. liimaana ngoog lamboo na ñetti maqaama. sitku ak lixlaas ak tumaaninatu. sitku ak lixlaas ak tumaaninatu. nga a nga soog a dugg nag ci lixsaan. balaa nga balaa diine jéemat itam. balaa diine jéemat itam. ñi nga nekkee muslim ak moomin. ñi nga nekkee muslim ak moomin. nga nekk itam muhsin. nga nekk muhsin. lixsaan nag moom. lixsaan nag moom. yonent bi firi na ko firi gën a gàtt. yonent bi firi na ko firi mu gàtt. nee na ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis. nee na ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis. moom na ñetti maqaama. moom it am na ñetti maqaama. maqaama bu njëkk mooy muraqabatu. maqaama bu njëkk bi mooy muraqabatu. ba ca tegu mooy mushahadatu. ba ca tegu mooy mushahadatu. ba ca mujj moo di maarifatu. ba ca mujj moo di maarifatu. muraqabatu mooy lan. muraqabatu mooy lan. mooy foo toll. moo di foo toll. ngay fàttaliku. ngay fàttaliku. yëpp gi yàlla yëpp sa lépp. yëpp gi yàlla yëpp sa lépp. sa biir. sa biir ak sa biir. lépp yàlla ngi gën ko jàkk saa yu ne. lépp yàlla ngi ci jàkk saa yu ne. lépp yàlla ngi ci jàkk saa yu ne. booy teew loolu daay. booy teew loolu daay man. bu yàggee. bu yàggee. yàlla daf lay jege. yàlla daf lay jege. ba nga teew ak moom. ba nga teew ak moom. mooy musaadatu. mooy musaadatu. soo teewee ak moom. soo teewee ak moom. dal di xam ne yow. ak jëmm. ak meloom. ak meloom. ak turam. ak turam. ñoo fi des ba faw. ñoo fi des ba faw. lu ñu moom daf fi jógee. lu dul moom daf fi jógee. te yow loo xam ne. te loo xam ne. te loo xam ne. ci yàlla la jógee. ci yàlla la jógee. wala loo xam ne ci yàlla la jëm. wala loo xam ne ci yàlla la jëm. ku dul yàlla mënalu ko dara. ku dul yàlla mënalu ko dara. ñu fi ne léegi. ñu fi ne léegi. mënaluñ yàlla dara. mënaluñ yàlla dara. ku mënal yàlla dara du fi ñëw itam. te ku mënal yàlla dara du fi ñëw kon nag ku bëgg a dëgër. kon ku bëgg a dëgër. jàppal ci yàlla. jàppal ci yàlla. kuy làqu làqal ci yàlla. kuy làqu làqu ci yàlla. kuy ñaan ñaanal yàlla. kuy ñaan ñaanal yàlla. kuy dimbandiku dimbandikal yàlla. kuy dimbandiku dimbandikal yàlla. kuy bëgg bëggal yàlla. kuy bëgg bëggal yàlla. mbindeef yëpp. li léegi yëpp. ñu jëkk ak ñu mujj. ñu jëkk ak ñu mujj. ñun ñëpp nekkoon di say noonu. ñun ñëpp nekkoon di say noonu. ñun ñëpp ñu ngi la fexeel. ñoom ñëpp ñu ngi la fexeel. mënuñ laa jàmm moos gën a dégg la yàlla jàmm. mënuñ laa jàmm moos gën a dégg la yàlla jàmm. suñu ñëpp dajewoon. suñu ñëpp dajewoon. ñëpp di say xarit. ñëpp di say xarit. ñëpp di la wutal. ñëpp di la wutal. mënuñ laa jox benn pepp. mënuñ laa jox benn pepp. bu la yàlla joxul. bu la yàlla joxul. yàlla rek a mën a joxe moo mën a ku dul yàlla neen la. lu dul yàlla ak neen la ñu mën a xool. waral dañ koy wax te gëmuñ ko. lu dul yàlla nag dañuy wax loolu te gëmuñ ko. lu dul yàlla neen la lu dul yàlla du dara. lu dul yàlla neen la lu dul yàlla du dara. ku dul yàlla. ku dul yàlla. bu fekkee am na. bu fekkee ne xam na. amul dara lu mën a joxe. amul dara lu mën a joxe. yàlla rek a mën a joxe. yàlla ka mën a defal. yàlla rek a mën a xañ. yàlla ka mën a xañ. nañ gëm yàlla te jàpp ci yàlla. nañ gëm yàlla te jàpp ci yàlla. li mu bëgg nañ ko wut ci ni ko yàlla santaane. li mu bëgg nañ ko wut ci ni ko yàlla santaane. sabab yi war nañ cee dugg ndax yàlla ko waral. sabab yi war nañ cee dugg ndax yàlla ko waral. lépp lu jaam bëgg war na ko sabab yi. lépp lu jaam bi bëgg na ko sabab yi. waaye na ko wóor ne. waaye na ko wóor ne. sabab si mënu ko jox dara. sabab si mënu ko jox dara. yàlla koy jox. yàlla koy jox. jaarale ko ci sabab bi. jaarale ko ci sabab bi. sabab yi. sabab yi. dana koy misaal ne mi ngi mel ni. bàyyi ne dana koy misaal ne mi ngi mel ni. kenn yàlla kenn yalwaanukaay yi taalibe yi amee. kenn yalwaanukaay yi. taalibe yi yalwaane. taalibe bu jant sooyee. taalibe bu jant sooyee. dafa raxas kenn yalwaane ba mu set. day raxas kenn yalwaane ba mu set. mu dem di yalwaane. mu dem di yalwaane. kóolut kenn ba ni moo koy jox reer de. kóolut kenn bi kat ni moo koy jox reer. di ko sarax defal ko ci kenn bi lay soxoon. toog defal ko ci këll bi kooku la xool. suñ métier yi ñu métier yëpp këll bi yalwaan kaay la. suñ métier yi métier wala yëpp këll bi yalwaan kaay la. bu dee tool bi. bu dee tool bi. te këll bi yalwaan kaay la. këll bi yalwaan kaay la. yàlla lay sarax defal la ca. yàlla lay sarax defal la ko ca. bu ca defutit yow def nga la war. bu ca defutit yow def nga la war. yàlla na la sabab lu sabab lu nga. yàlla na la sabab lu sabab lu nga. bu la joxut ci tool bi jox la feneen. bu la joxut ci tool bi jox la feneen. moom moom lépp. moom moom lépp. ak fépp. ak fépp. lu tey lu ëllëg. lu tey lu ëllëg. lépp ci loxoom la nekk. lépp ci loxoom yàlla. na nga gën a wóolu la ne ci loxol yàlla. na nga gën a wóolu nag kon la nekk ci sa loxol yàlla. ci lu nekk sax ci sa loxo. ci lu nekk sax ci sa loxo bi. am na loo xam ne. am na loo xam ne. moo ci fuuf. moo ci fuuf. denc lu bari. denc lu bari. ku yàlla nekkal. ku yàlla nekkal. nga gis. nga gis. lu la jaaxal yàlla faj ko. nga gis yow lu la jaaxal yàlla fajal la ko. moo gën fuuf nga denc lu dul jeex. moo gën fuuf nga denc lu dul jeex. am na ñu amul dara. am na ñu amul dara. te soxla yi ñu mën a faj. te soxla yi mën a faj. ñu dajale lu bari mënuñ ko faj. ñu dajale lu bari mënuñ ko faj. waaye nag ku gis rek mooy gis loolu. waaye ku gis nag yaa gis loolu. ñu gisut nag. ñu gisut nag. liñ gis rek lañ wóolu. liñ gis rek lañ wóolu. waaye liñ gisut ëpp fuuf. waaye liñ gisut ëpp fuuf. li nga xam ne moom lañ gis. li nga xam ne moom lañ gis. bu fekkoon ñëpp danañ gis. bu fekkoon ñëpp ay gis. ñu bëri nañu xam ne yéen ñi may waxat dara may leen loxo. kon dangay xam kenn ñu ñu bàyyi di di wax ak yéen kon dangay xam ne dara nañ leen loxo. ma ne karaama suñu yëpp kenn du ko waxtaane. karaama suñu yëpp kenn du ko waxtaane daal. waaye karaama fépp bi du ko waxtaane lan la ko doxee. waaye sant yàlla daal lañ war a. waaye sant yàlla rek. moom la ñu war a njëkkee suñuy wax moom la ñu war a mujjee. moom la ñu war a njëkkee suñuy wax moom la ñu war a mujjee. jaam bi. jaam bi. li ma waxaale yëpp ci digganteem ak boromam la. li ma waxaale yëpp ci digganteem ak borom bi la. soo rafetalee sa diggante ak sa borom nag. soo rafetalee sa diggante ak sa borom. mu ngi rafetal sa jikko itam ànd ak mépp mbindeef. da nga rafetal sa jikko ànd ak mépp mbindeef. booba ngay soog a nekk aji yéwénal. booba ngay soog a nekk aji yéwénal. woytul xarani. wala suñu xar bi. wala yi la woon loo xam ne. wala yi la woon loo xam ne. gannaaw bi yéen a ngi yee ci saabaam. gannaaw bi yéen a ngi yee ci saabaam. la soog a feeñ. booba la soog a feeñ. waaye yéen a ngi tuddoon na ko ci jamonoom. waaye yéen a ngi tuddoon na ko ci jamonoom. dafa dëgg woon àddina bi. dafa dëgg woon àddina bi. système bi lay faraatoon li muy nekk. système lay faraatoon li muy nekk. ci lay faraatoon li muy waddoo. ci lay faraatoon li muy waddoo. mas naa dem ci sën. mas naa dem ci sën. di far lu muy nekk. di bor la muy lépp. ab xaja nga gisoon ba. ab xaj nekk gisoon ba. moom it di lekk ci mbedd ma gisoon ba. moom it di lekk ci mbedd ma gisoon ba. xaj bu baw ko. xaj bi di ko baw. mu ne ko bu ma baw. mu ne ko yow xaj bi bu ma baw. jaamu yàlla nga man jaamu yàlla la. yow jaamu yàlla nga man di jaamu yàlla la. lekkal ci sa kanam ma lekk ci sama kanam. lekkal ci sa kanam ma lekk ci sama kanam. xamuloo maa la gën xamuloo yaa ma gën. xamuloo maa la gën xamuloo yaa ma gën. ñu demee sa kanam yàlla. bis buñ taxawal ci kanam yàlla. ñu gërëm la man meram nga xam ne. yàlla gërëm la gërëm la. nga xam ne yaa ma gën. si boobaa nga xam ne yaa ma gën. su ma gërëmee meram nag ma xam ne ma la gën. su ma gërëmee meram nga xam ne ma la gën. Uwaysul Qarniin. moom Uwaysul Qarniin. moo tax wala ñuy ne. moo tax wala ñuy wax ne. boo baaxee ci ku nekk. boo baaxee ci ku nekk. te bon ci benn xaj sax. te bon ci benn xaj sax. yàlla du la bind ngay ku baax. yàlla du la bind ngay ku baax. yéen a ngi ko fi ñu ko nee. yéen a ngi ko fi ñu ko nee. jigéen dem na safara ngir jenn janaat. jigéen dem na safara ngir jenn janaat. daf koy yeew. daf koy yeew. joxut ko mu lekk bàyyi ko mu fari. joxut ko mu lekk wëccëg janaat bi mu fari. ba mu dee ngir xiif. ba janaat bi dee ngir xiif. ba mu dee yàlla yóbbu ko safara ngir loolu. ba mu dee yàlla yóbbu ko safara ngir loolu. kon nag mu wattoo suñu borom itam. يا ربنا وسلم على ما الخلق رحمة وشفاء هل يا ربنا الآدم الأمان هو للخلق رحمة وشفاء هل يا ربنا وسلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء هل يا ربنا الآدم الأمان ترقى رقيك الأنبياء يا سماء متى ولات سماء سل يا ربنا لمدما هو لخلق رمضان لم يساوي حسنا منك دونه وثناء اللي يا ربنا إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء صل يا ربنا وتعالى أنت مصباح كل فاقل فما كان دور إلا عن ضوئك الأضواء صل يا ربنا وسلم على من ولخلق رمضان لك ذات العلوم من ومن خلي آدم الأسماء بل يا ربنا وسالم الأمان ولخلق رحمة لم تزل في ضمائر الكون تختار لك أمها والأباء ولي يا ربنا وسالم الأمان بشرة ما بك الأنبياء سلي يا ربنا وسلم هو للخلق رحمة تتباهى بك العصور وتسمى بك علياء بعدها للوجود منك كريم من كريم الآباء وكرماء بل يا ربنا كريم لما ولخلق رحمة رباء نظم تحسب العلا بحلاه فلدنا نجومها الجوزاء فليا ربنا سالم لما ولخلق رحمة أبدا إغض صدد وفخر أنت به اليتيمة الأسماء اللي يا ربنا لخلق رمضان ومحيا شمس منك مضيئا كسرت عنه ليلة الغراء سنيا هو لخلق رمضان ليلة المرء نور بيومه والضياء صل يا ربنا وسلم على من هو لخلق رحمة وتوالت بشرى الهواتف أنقاد ولد المصطفى وحاق الهوى كما بدا بنا يا ربنا وللخلق رحمة ووضع كل بيت دار وفيه تربة من خمودها وبلد وللخلق رحمة وعيون للفرد غارت فهل كان لنيرانهم بها إطفاء صلي يا ربنا وسلم